waa léegi mooy naka la ñuy faye ay julli waa joo xam ne waa joo xam ne julliwul tisbaar julliwul tàkkusaan wala julliwul timis julliwul gee fajar la fàttale ko mairie wala fajar muy ko sàggan war a fay julli yi nu muy def kooku nan lay def laaj bi mooy lan mooy est-ce kooku noonu buy fay julli buy fay julli yi julli bi nga xam ne moo teew moo priorité wala déet mooy est-ce que euh, <coughs> nañ jël exemple waa joo xamante ne nii julliwul tàkkusaan moo xam da fàtte walla moo ko tey léegi timis jot mu fàttaliku ko bu dee ki fàtte timis jot na mais léegi est-ce que moom tàkkusaan bi lay njëkk a julli ba pare dooru julli timis walla day julli timis ndax moom la waxtoom jot kee weesu na ba pare après mu daal di koy fay loolu mooy laaj bi ah dañ naan la waa jumhur waa jumhurul ulama dañ ne loolu dafa war ñoom dañ ne dafa war jumhuur dañu ne dafa war ñu daal di koy tegale mooy koo xam ne tisbaar da koo raw tàkkusaan timis ba gee jot wala tisbaar raw ko ak tàkkusaan mu fàttaliku ko timis mooy même bu dee julli jot na timis li muy julli day julli tisbaar ak tàkkusaan ba pare te loolu lu war la loolu la waa jumhur wax ah mais loolu mooy waa ji bien sûr foog mu fàttale fàttaleku affaire bi ndax bu dee dafa julli timis ba pare door koo ku loolu beneen masala la waaye yow boo ne affaire bi dafa war ñu tegale ko léegi moom mu julli timis ba pare fàttaleku ni muy man julli woon tàkkusaan est léegi. day julli tàkkusaan ba pare julli waat timis loolu beneen laaj la bu bokkul ak bii masala boobu bokkul bii léegi nañu wax tamit wax yi comme que nee nañ waa jumhur loolu lañ wax waa jumhur loolu lañu wax léegi kan moo wax leneen li imaam Shafi'i eh imaam Shafi'i moom rahmatullah alayhi imaam Shafi'i rahmatullah alayhi moom mu ne loolu warul mooy non non du loo xam ne lu war la nga te nga tegale non non loolu non moom dafa jàpp ne loolu noonu waru xam nga ki la ne dafa war kon mooy lan mooy bu dee ne yow da nga koo tey jaawale julli timis ba pare bëgg julli yële dañ naa la non non dafa war nga tegale ko kon tegale ko mooy da ngay julli tisbaar tàkkusaan doo cee teg timis imaam Shafi'i nag dane doonoon ku julli timis ba pare amoon bor yoo xam ne tàkkusaan ak tisbaar man ngaa julli timis ba pare door koo def waaye li gën a dëgër mooy wax waa jumhur ndax lan xadiis yi ñu gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam nu mu def yonent bi alayhi salaatu wasalaam tey xandaq bii ñu nekk lan la def dafa mais dafa julli julli yi nan leen jullee mais da leen a tegal bi mu leen faatee mais heure heure bi ñu ko rawee heure gée julliwul gée ba pare ah te gée jotoon na dafa julli tisbaar tàkkusaan tisbaar ak timis imaam Shafi'i nag dañ loolu dañ koo sopp kese mais loolu waru mais dañ naan en tout cas ci biti li muy wane daal yonent mi alayhi salaatu loolu la def te loolu mooy li gën dëgër insha allah ah. nga ñëw léegi yow ñëwal am nga loo fi wax masala boo fi wax sànq am nga masala boo fi wax sànq nii kene waa bu dee ne nag daa julli timis ma la xaar kaay ma traité yi mooy lii eh, mooy ne mais léegi bu dee daw fàtte ne dafa moom dafa am julli bu ko bu mu fàtte mais comme mu fàtte tàkkusaan ci kaw ñi ne timis dafa dafa dafa gàtt heure timis dafa xat ci kaw ñi ne te comme loolu mooy en tout cas mazhabu li gën a siiw ci mazhabu maliki loolu la ñuy ubbee que ne te heure timis dafa gàtt loolu gisoon nañ ba ñuy wax affaire waxtu yi que ne li gën a dëgër mooy timis waxtoom dafa yaatu. pas dafa gàtt comme noonu rek ñu koy tënke ci eh, ngiru imam Malik rahmatullah alayhi ginnaa yaatu lool comme li waa jumhur wax léegi yow nañu jël bu dee ne man eh, waxtu damaa fàtte tàkkusaan waaye julli bi ci tegu mooy timis dafa gàtt dafa xat wala boog man bi ma koy fàttaliku même bu dee ne ci ñi jàpp ni timis dafa gudd dafa yaatu mais damaa dem ca frontière u timisu weesu ca laa fàttale koo këne man julliwuma tàkkusaan waa léegi nan laay def hein mooy ne est-ce que bu boobaa damay julli quand même tàkkusaan fay tàkkusaan bi même bu dee ne julli timis boobu day weesu leer na ma bu ma ko fayee bu ma ko fayee julli mooy heure timis jeex ma dugg ci gée est-ce que def wala boog dama naan ah kon nag comme que loolu la mbir mi xat na ba bu ma fi naree fay bi njëkk waxtu wii ma nekk damay raw ma commencé bi feeñ bi nga xam ne moo teew wala boog dañ koy tànn tànnloo ne ko boo loo ci def baax na euh, imaam Maalik rahmatullah alayhi moom moo waxu moom dafa ànd ak hypothèse bu njëkk moom mooy loolu noonu li ñu joxe hypothèse moom dañu loolu ngay def mooy ne kopp koo xam ne frontière waxtu timis par exemple walla sax muy tàkkusaan nga ñëw fàttaleku ne yow tàkkusaan nga xam ne tàkkusaan bi yow bi ngay fàttaleku yow jull tàkkusaan julleegoo ko ba timis di waaju jot mu leer boo fi jullee ñetti ràkka kese te tàkkusaan ñeent la timis jot yow nga fàttaleku laata ngay kàmbaar ke ni mii man julliwuma ta tis baat imaam Maalik rahmatullah alayhi da ngay julli bu boobaa tisbaar ngay julli même bu dee ne waxtu wii ñii nga nekk bu tàkkusaan day weesu loolu ngay julli moom loolu la wax wa in même bu dee ne waxtu xare kii boobu julli boobu noonu day weesu yow noon ngay def mooy da ngay fay affaire bi. da julli bu njëkk bi dooru julli deuxième bi ndax moom ak tartib dafa nekk loo xam ne comme ni ñëw ci xadiis yi dafa nekk lu prioritaire ci moom. Ah! waaye ku mel ni Shafi'iyya yeeg ak waa Hanafiyya yi waa ahlul Kufa ak ñoom ñoom dañu ne rahmatullah day commencer comme que waxtu wi xat na ba bu fi naree fay bële bii waxtu wi génn non day julli day julli day julli kii bi ah day julli waxtu wii mu nekk lay julli ndax day weesu. inna salaata kaanat alal mu'minina kitaaban mawquuta ta lii nii mooy ne gaa eh, bu ñu ko julliwul boo julliwul bii bee day raw te bee xas naa raw bii nag waxtoom jot na te lii wa ci des manoo fi julli leneen lu dul mu weesu kon na ngay julli bii door a fay bële moo da ngay julli timis après nga fay tàkkusaan ñetteel bi nag ñu ne dañuy tànn mooy boo ci def baax na loolu la imaam Ashhab wax bokk ci Maliki yi ah, imaam Qaadi Iyaad mu ne waaye tartib bi ñuy wax naan da nga koy comme ci Maliki rahmatullah alayhi ak ñooñu de waa jumhur en général seen wax mooy loolu que ne mooy da nga eh, gisoo Hanafiya yi ñoom niñ dugal mooy bu dee waxtu julli bi jot dafa xat. wala yow bi ñu koy fàttaliku waxtu woo tuuti mu jeex bu boobaa lañ naan la ah bu boobaa nag da ngay julli nii te loolu moom imaam Shafi'i ñoom ñoo ci ànd ndax imaam Shafi'i de toute façon comme que moom mu yaatoog mu ñàkk yaatoo ci yem moom nee na bii mën ngaa julli bu léegi bi léegi après nga fay yeneen yi tartib boobu dañ koo sopp kese léegi nag alors que Hanafiya yi mooy bu dee dafa yaatu loolu moom ñoom tartib da nga koy da topp tale eh, léegi imaam al-Qadi li nga xam ne nag mooy fi la wuute bi nekk mooy bu dee julli bariwul comme koo xam ne ay vingt-quatre julli ay ñeenti julli wala yooyu looloo tax ñuy wax ci lii nii waaye mu ne waaye leer na bu dee ne dafa bari loolu moom amul wuute na comme koo xam ne julli moom deux semaines a ngi julli deux semaine la war a fay julli une semaine la war a fay non kooku c'est sûr que kooku dañ naan ko wala julli trois jours dañ naan ko julli bi bi heure bi jot nii julli boobu ngay njëkke voilà mu ne loolu amul wuute que ne day day commencer bi nga xam ne moo teew voilà waaye nag après nag dañu wuute nag waa léegi lan la ñuy xamee ne julli yu bari naam bariwul ñenn ñi ne mooy mooy vingt-quatre heures julli mooy bu dee neew li la raw vingt-quatre la bu boobaa booy booy fay nga fàttale ko ci suba ba julli boobu noonu bi teew moom mooy prioritaire après nga nga door a fay yële voilà am ñu ne non mooy ñeenti julli voilà am ñu ne ñeenti julli loolu wuute la voilà en tout cas euh, mooy daal vingt quatre heures mën nañu jàpp vingt quatre heures yi que bu dee yow li la raw ci julli mooy mooy julli yëpp julli bés bi nga fàttale ko si suba nga ah, fajar nga fàttaliku ne yii yii mii man démb julliwuma benn julli fajar jot non julli fajar ngay jëkk julli après nga door a fay yële insha allahu taala léegi <coughs> kon bu ñu gisee loolu ah, léegi nag mu dese ñu waa léegi ba léegi ci façon fay bi ak mais yow mais man bu may fay julli doo xam ne damaa raw fekk ma voyage woon imaginer <coughs> ma voyage woon waroon a wàññi man damaa dama doon wàññi mais dafa am sauf que mais man wàññi naa timis ak tàkku ci non kii noonu tudd euh, gée wàññi naa ko ndax timis kenn du ko wàññi ak fajar tisbaar wàññi naa ko tàkkusaan nag man dama fàtti julliwuma ko ba ñibbi naa sama kër waa léegi est-ce que bu may fay julli boobu dama koy fay comme si ku nekkoon comme comme ku voyagé comme que man bi ma koy fàttale ku ñibbisi naa est-ce que ñeent laay julli walla damay jàpp ne bu ma koy fay damay fay comme si ñaar laa doon julli hein hein ah loolu imaam euh, Maliki yi na ko noon euh, Hanafi yi rahmatullah alayhi wax la tamit buñ jëlee ci Shafi'i yi bu Shafi'i yi di wax te loolu la imaam Abu Thawr wax ak imaam Ibnul Munzir rahmatullah dañ ne façon fay boobu mooy yow nga fàtte julli safar mooy nga tukki tukki boo xam ne man nga cee wàññi julli mais yow nga fàtte ko nga fàtte julli boobu est ce que bu ma ñibbisee ci sama dëkk bi ñibbisiwaat nga xam ne léegi moom jeex na damay julli normal di julli tisbaar ñeent tàkkusaan ñeent gee ñeent mais est-ce que léegi tàkkusaan ba ma fàtte woon te ba ma koy fàtte manoon naa ko wàññi foofa mais dama ko fàtte woon bu ma koy fay nu may faye xanafiye yi maalikiyé yi wax tamit ci buñ jële ci yenn ci shafi'i yi te mooy waxu imam abu thawr ak imam ibn munzir rahmatullah alayhim ñu ne yow daal na nga ko doon faye na ko doon nar a jullee mooy deux la woon la ba nga koy ba mu lay faat ba nga koy fàtte deux la woon deux nga doon julli nga nga nga façon yéene julleeg yooyu booy fay fii même bu dee yaa ngi sa kër julli deux ngay fay waaw ndax alqadaau day ko na ko doon jotale boo doon yow da koo julli woon booba boo ko fàttewuloon deux nga doon julli te amoon nga ci droit yow noonu nga koy jullee xanafiya yi moom de façon waxoon nañ la ne ñoom julli waaj julli ci tukki ñoom gisoon nañ dañu jàppoon ne affaire boobu farata la waaye niñ ci man di demee kon Shafi Maalik xanafiya yi Shafi'i yi non xanafiya yi Maalikee yi wax bu ñu jëlee ci tamit ci Shafi'i yi ak wax la ci Shafi'i yi wax la ci Shafi'i ak waxu imaam Abu Thawr imaam Ibn Munzir rahmatullah alayhi ñoom ñëpp dañ ne ndax julli bi daal lenn la. bu dee ne yow julli mooy vice versa tamit man ma may tukki fàttee julli tàkkusaan sama kër bi may génn dem ba fa may tukki war a wàññi est boobu ma fa julli naa gee ba pare fàttalu mais tëdd ne mais man tey julliwuma tàkkusaan bi may génn kër ga léegi nu may def est ce que dama naan comme ci tukki laa nekk te man naa fee euh, wàññi fii léegi sama tàkkusaan bokk ñaar laa koy julli non ñeent ngay julli voilà. loolu la ah léegi ñoom nag kanta ñi ci des muy Shafi'i yi Hanabila yi mooy li gën dëgër ci Shafi'i yi te loolu mooy seen mazhab que ne déedéet mooy ne daal mbir yi leen la képp koo xamante ne nii danga koo fàtte boo ñëwee mooy contraire lu ñee wax la ni nga koy faye mooy yow fi nga nekk mooy ne yow ñeent la ñaar la woon fële ba ngay tukki nga fàttaleku ko bi nga xamante ne nii ci ngay bi nga fàttaleku ko nga fàttaleku ko bi nga xamante ni ci nga ñibbisi ñeent ngay julli dootoo julli ñaar loolu la yi nga xamante ne nii euh, moom la imaam euh, mooy euh, ngiiru imaam Shafi'i te mooy ngiiru li nga xam ne mooy Hanabila yi rahmatullahi ala al kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy <coughs> li am ci wax yooyu insha allahu taala